bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu sene ci kàttanu sunu borom tabaarak wa taala di ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall te war a nekk sunu ñeenteelu daje ci Riyadu Saalihiin nekkoon ci kitaabu salaam nekkoon ci buntub euh, téeméer ak fanweer ak juróom-ñett war a doore tey incha allah ci buntub téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci kitaabu salaam ci riyaadu saalihin lil imaam annawawi rahimahullah war ñëw ci istihbaabu salaam isaa qaama min al majlis wa faaraqa julasaahu aw jalisa sopp gu ñu sopp nuyoo boo jógee ci barab ba taqali ko ña nga toogaloon mbaa ka nga toogaloon Euh, moo di dangaa toog ci barab bay ñi bay jeexal loolu ngay wax wasalaam wala wasalaamu aleykum pour dem nga xam ne bu nit ki doon waxtaan ci diine yooyu buy jeexal nga dégg mu ne wasalaamu aleykum wa rahmatullah barabit boo ci toogee bay dem bëgg nañ nga tëje ko noonu jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza ntaha ahadukum ila al majlisi falyusallim fa iza an yaquuma falyusallim fa laysat bi ahaq min al axira abu daawud wa tirmizi abu hurayrata nee na yonente ba sallallahu ku ci àggati ci yéen ci place ab barab bu nit ñi toog na nuyoo boo toogee ba nara dem na nuyoo mu ne nuyoo bu njëkk bi gënul bu mujj bi nuyoo bu njëkk bi gënul bu mujj bi ñoom ñépp ñoo yem bu njëkk bi mooy bi nga agsee nga ne assalaamu aleykum gaa yi daal la yaatal nga toog waxtaan bay bëgg a dem nga ne wassalaamu aleykum mu ngoog looloo tax bu ngeen seetloo ci waxtaani diine yeeg yooyu bu nit ki di tàmbali da ngay dégg mu ne mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah buy jeexal nga dégg mu leen wasalaamualeykum wa rahmatullah loolu sopp nañ ko kon ku toog ku ñëw ci pala ci ci barab nga nuyu waa barab ba boo jógee ca barab ba tàggu waa barab ba tàggoo ba nag mooy nuyoo boobu wasalaamualeykum ja ngay wax pour nuyoo leen ko wala pour tàggoo leen ko ñu ñëw ci beneen tomb bu ama am solo muy al istisaanu wa aadaabu al istisaan wa aadaabu istisaan mooy yëglu aadaabu mooy teggin yi wala niñ koy defe defin wi nit bala ngaa ñëw këram alxuraan day jàngale fii lu ama am solo mooy na yëg sëg ñëw na yëg sag ñëw yaa ko koy yëgal mu waajal ko bi kulli maanal kalima mu waajal ñëw googu bu fekkee kër gi daa am lu ñuy bañ nga gis ko ñu nëbb ko bu fekkee daa am lu ñuy bañ nga yëg ko ñu denc ko yaa kër waa kër gi daal nañ yëg ni yaa ngi fii ñëw bett bett nit alxuraan mi ngi jàngale fii ne bëggee su ko bu ñu demee ci suratu nuur aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar sunu boroom ma nga cay wax yaa ayyuha allazina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xata tastanisu wa tusallimu ala ahliha ee yéen jullit bu leen dugg ci génn kër bu leen dugg ci génn kër guddul seen kër lu dul da ngeen yëglu ba noppi nuyu waa kër ga bu leen dugg génn kër loolu tere la bu leen dugg génn kër bu ca yemoon dem kër jàmbur du baax kon dem kër jàmbur day xaram bu ci yemoon waaye mu ne hatta tasta'nisu lu dul ngeen yëglu yëglu yëgal waa kër gi joxe rendez-vous diw dama bëgg ñëw sa kër euh, ban bés dat sàngam euh, ban heure heure sàngam bul ñëwti heure ba jotut bu heure ba weesoo bul ñëw bul ñëw ñëwti heure ba jotut bu heure ba weesoo bul ñëw waaw la su fekkee da leen a wax ne danaa ñëw seen kër dix heures ci dix heures mooy cinq na la ci fekk ci buntu kër gi mooy dix mooy quart bu fekkee dix heures dix jot na dix heures et jot na yëgal na rendez-vous bu faussé na waaw nett la woon naa leen waa ju ñu doon seeti ca euh, Jidda ñun ñi àndoon dem di ko seeti bi ñu ñëwee gardien bi nañu nee na xaar na leen ba sonn booba quatre heures la ñu joxoon ñu agsi fa quatre heures mu ne nee na xaar na leen ba sonn fukki minute ak juróom xaar na leen ko <laughs> nun fii xoolal loolu lañ ci ñàkk ci temps kenn xamu nu mu mu ne watu sallimoo ala ahliha ak ngeen nuyu waa kër gi maanaam soo yëgloo ba noppi ba ñëw nga boo ñëwee ci kër gi nag nga nuyu waa kër gi nuyu waa kër gi boo ñëwee ci buntu kër gi ni ma koy waxee am na benn bouton nuyoo bu fi nekk bouton bi yëglu boobu nga xam ne moom ngay bës sa loxo mu sone waa kër gi dégg ko loolu mooy bouton nuyoo yàlla waxaat ci alquranul karim ci saar woowu ba tey wa iza atfaalu minkum al xulm xulm fal yastazinu kama stazana allazina min qablihim waaw mu ne bu xale yi tollee ci mat góor bu ñu dee góor wala ñu toll ci mat jigéen bu ñu dee jigéen xulm mooy awaanul ixtilaam mooy gént ndax yàlla ni muy waxe góor ne ko mat nga góor mooy mu tëdd gént di jaxasoog jigéen yeewu tubayam teqmanniyu ci la yàlla yëgal góor ne ko ah sama premier avertissement ak yow mi ngi nii allahu akbar bu dee jigéen day jékki benn bés rek deret génn ci moom jum xamul fu mu jóge moom tam sunu borom ne ko ah, gis nga avertissement baa ngi nii ndeysaan moo tax borom lax dayu ne awwalu maa yajibu alal mukallaf keroog bis boobu li njëkk a war bis bi nga xamee ne ci la xale bi njëkk a gént benn mu yeewu nettali ko wala mu yeewu wan ko papaam walla yooyu bis boobu bisu feet la war a doon bisu fàttali bisu ay bind yu ama am solo wax ko lim gis lan la gis nga gis nii mu ne ah, mu nangam lay tekki nangam di ko ci wax danger yi ci nekk di ko wax avantage yi ci nekk ba xale bi xam li mu nekk ñu tiital ko ci nag très dangereux bu dee gone gu jigéen gi moom it bis bi mu njëkkee gis baaxam yooyu moom fokk yaayam yëg ko li ci ëpp fokk yaayam yëg ko ko defee yaayam moo koy defar nag jàngal ko ni ñuy defari yooyu aha wax ko nag léegi yàlla jox na la benn avertissement mooy très dangereux gis nga lii génn ci yow euh, bu bu jaxasoog nangam rek nangam day xew kon nag moytul lii ak lii nangam gis nga yow sax fi nekk nii reetaan ci kaw soo mu déet kay yaay nga ne ko maa la ko wax reetaan ci kaw képp wax mun gis nga yow boppam neen fi ne wëratu gis nga bés na ko tey sa cër sàngam kenn waratu ko gis gis nga nangam wax ko ci yoo xam ne yépp day ne ci moom loolu la alxuraan wa iza balaxa al atfaal minkum al hulm léegi nag âge boobu nag bu ci xale xasee toll sunu borom ne ci biir kër gi buñ duggati ci benn néeg te fëgguñu kamastaasana lazina min qablihim ni mag ñi di fëggee ni mag ñi di fëggee ndax léegi ay mag lañ moo tax foofu ci télévision di ci liggéey liggéey yoo xam ne tabarkàlla mi ngi salfaañi njaboot gi ndax isaa balaxal atfaalu atfaalu minkumul xilm dañ daan bàyyi rek naturellement xale bi àgg ca léegi nag télé ko cay àggale avant mu àgg ca laa lay ndeysaan moo ko cay àggale avant mu àgg ca est-ce que ala kulli xaal nañuy yëglu nañuy fëgg ni mag ñi di fëgge ñaari aay yooyu la al imaam Nawawi laltaay bind euh, buntam bu am solo bi mu ñëw nag ci hadiis yi nga xam ne moom la ci indi an abi muusa al ashari radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al istithaanu thalatha thalaathun fa in udina lak wa illa farj muttafaqun alayhi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na fëgg fëgg buntu kër jàmbur wala fëgg néeg jàmbur ñett lañ ca maye ñett boo ñëw ci buntu kër jàmbur même su fekkee da ngeen joxante woon rendez-vous ñëw nga ci heure bi nga sone benn yoon taxawal benn minute mbaa lu ko jege sonewaat taxawal benn minit mbaa lu ko jege sonewaat jeexal nga jeexal nga fa usina lakk buñ la nee duggal nga dugg wa illa su fekkee wax ñu duggal farja ñibbil fa nga jóge woon sëriñ Sam Mbaye nee na rahmatullahi alayhi loolu nag bul wax ne fi ma jóge daa sori jóge cees ñëw dakaar di seet nit fëgg buntu këram ñetti yoon ubbilu la nee na wàññeekul bul wax ne cees laa jóge bul wax ne xanaa kenn nekkul ci kër gi waaw bul ubbil sa bopp waaw tabarkalla al istithaanu thalathun fa in uzina lak wa illa farja gis nga kon teggi nuyoo ñëw nga ci buntu kër jàmbur fëgg nga benn yoon fëgg nga ñaar yoon fëgg nga ñetti yoon jeexal nga demal ñibbi ndeysaan jële ci sahlu ibnu saad radiallahu mu ne innama ju'ila al istidhaanu min ajli al basar muttafaqun alayhi sahl nee na yonent ba nee na boo gisee ñuy def sonorisation ci buntu kër gi bët lañ bëgg sàmm boo gisee ñuy fëgg buntu kër bët lañ bëgg a sàmm waaw nga xam ne boo nee koŋ-koŋ na nogoy doon fireeku bala laa wax entrée mu ne ki ko doon firi jógal ki ko doon firi jóg toog mu fab muuraayam muur ci boppam ba mu des xar kanam ba ak tenq ya mu daal àndal palaat yaag jël euh, kawar gañ doon jot a firi jël ràbb ga denc diggante bi nga fëggaat beneen ñaar bu ñaaral bi ñu daldi di jafarwaat jubbantiku daal ne la bismillah nga daal ne ba ñaax daal ne assalaamu aleykum ñu ne la salaam wa toogal nga daal di toog ba waxtaanee bay ñibbi dem waaye innama ju'ila al istizaanu min ajli al basar bëgguñu nga jékki-jékki rek ne bañaax fekk ñee ngay fireeku ñee ngay lettu ñee ña tënju ñee xëy na ña sangu ji ñee ña door ca cangaay la ñee ngay diw tocc nga ne bañaax ci seen kaw loolu kenn du ko def loolu kenn du ko def al istithaanu thalathun fa in usina lak wa illa farja loolu la addis ba jàngale nun la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ñu ngoog ñu jële ci euh, ribii ibn xiraash mu ne xaddasana rajulun min bani amir annahu istaasana ala annabii wa fi baytin fa qaala a aliju fa qaala rasulullahi li xaadimihi uxruj ila haadha fa allimhu al istisaan fa qul lahu qul assalaamu aleykum a adxulu fa samicahu rajulu fa qaala assalaamu aleykum a adxulu fa asina lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa daxala rawaawu abu daawud jenn daa ñëw kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa di ñëw ca kër ga daa ne a aliju a waaw ndax ma dugg yonent bi daa ne mbindaan mi xale bu góor bi ci kër gi ne ko génnal nga dem ba ca moom nga jàngal ko nu ñuy yëgloo nu ñuy fëgge nga ne ko na wax assalaamu aleykum a adxulu waa ji dégg ko daal ne assalaamu aleykum a adxulu yonent bi jox ko ndigal fa daxala mu dugg foofu yi dégg nga ndek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waa kër gi ñépp jàngal na leen ba jàngal mbindaan mi ci kër gi teggi ni nuyoo ak nun koy defe ba moom la ne ko demal nga jàngal kee ñun nag ñi ci sunu kër yi ñun sunu yoon nekkul ci ñoom bu waxtu julli jotee sunu yoon nekkul ci ñoom bu waxtu woor jotee sunu yoon nekkul ci ñoom lu ci nekk nun dañuy bàyyi noonu rek defe na daal moom siqu leen dara waaw déedéet war ngay jubbanti di wax yi warut waaw di defar ba baa muy bokk ci ñi nga xam ne ñu baax lañu la waaye daal ñëw ci kër jàmbur rek euh, ma dugg yonent bi ne ko demal nga jàngal ko nan la ñuy fëggi nga ne ko na wax assalaamu aleykum a adxulu a aliju baat la a adxulu baat la waaye baat bii di wax a adduxulu moo gën a tegginu a aliju waaw adduxulu wal wuluj eh, hadis boobu rawahu abu daawuda bi isnaadin saxiix bi isnaadin saxiix ñu jële ci kilda ibnul xanbal radiyallahu anhu mu ne ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa fa daxaltu alayhi walam usallim fa qaala nabiyu irje fa qul assalaamu aleykum a doxul kilde ibnul hanbal nee na dafa ñëw benn bis kër yonent bi ne ba ñaax daal di dugg te nuyoowul yonent bi ne ko génnal kër gi dellul fa nga nekkoon nga nuyoo laaj ba xam da nga dugg am déet allahu akbar génnal kër gi xoolal tey ñun ko boo ko defoon ak nit tey nit ñëw sa kër ne bañaax nga ne ko génnal mu ne gis nga de ñi ni ñàkki aajo gis nga nin faale ñàkk faale nit ñi léegi de mën nañ ko ndax dañoo dañoo dañ koo jekku léegi de nangam fekk na déedéet moom moo defut li nga xam ne moom la war a def moo tax yooyu yëpp dikkal ko ci kon tomb boobu mbokk yi lu ama amaam solo la ci nuyoo ak teggin yaag euh, yu ni demee mu ñëw ci beneen bunt muy buntu téeméer ak ñeent fukk ak benn euh, bayaanu anna sunna isaa qila lil man anta an yaqula fulaan fa yusammi nafsa bima yu'raf bihi min ismi aw kunya wa karahatu qawli ana sallallahu alayhi day jàngale fii lu amaam solo loo xam ne nit ki da ko war a jàng moom it mooy ñëw buntu kër yaay Maodo daa di sone ñu ne la koo kan la koo kan la bëgguñu nga ne mana koo kan la nga ne mana déedéet buñ ne la koo kan nga ne Maodo Faye loolu lañ bëgg maanaam suñ ne koo kan la ci saw tur ngay jaar waaye koo kan la nga daal ne man ñu ne la man-man nga door ne mën a diw loolu xoolal rek li fi alayhi salaatu salaam di jàngale jël nañ ci anas radiyallahu ci addisam bu siiw ba ci al isra mu di rañaanu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam summa saida bi jibril ila samai dunya fastaftaha fa qiila man hada qaala jibril qiil wa man maaka qaala muhammad summa saida ila samai thaniya fastaftaha qiila man hada qaala jibril qiila wa man maaka qaala muhammad wa thalitha wa rabia wa saa'irihinna wa yuqaalu fi baabi kulli samaa'in man hada fa yaquulu jibril boo jàngee rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi nga xamee ne mook Jibril ñu ngi yéeg ci asamaan yi dañoo àgg ci asamaan su jege si Jibril fëgg ñu ne koo kan la mu ne Jibril ñu ne ko koo àndal mu ne Muhammad waaye néewuñu ko koo kan la mu ne mana déedéet dañ ne ko koo kan la mu ne Jibril ñu ne koo àndal mu ne Muhammad ñu dem asamaanu ñaareel maanaam deuxième asamaan daal di fëgg ñu ne koo kan la mu ne Jibril ñu ne koo àndal mu ne Muhammad ñetteelu asamaan lu def ñeenteel ba noonu def juróomeel juróom-benneel juróom-ñaareel soo xam ne àgg na ca rek bu fëggee bu ñu ne koo kan mu ne Jibril ñu ne koo àndal mu ne Muhammad waaw woyu xaaj mbay doon di woowu rahmatullahi alayhi waaw taraxaa yoon ni yéeg na applo baa ngay langaan mu tong ci ak jibril ndeysaan nis tuut ñu fëgg asamaan ñu ne koo kan la mu ne mën a jibril sëriir koo àndal mu ne muhammad sëriir mi foor na baaje nga asamaan yi <laughs> waaw damay bañ ngeen ngeen daanu ne kon tabarkàlla ma ma yëkkati ko daaj ko <laughs> tubarkalla waaye su ma ko yëkkatee daaj ko mën naa am reer yeeg yoom seen yooyu naafile yi xaw a jaxasoo ndax mën naa am tubarkalla <laughs> baat bu naqari bi tax ñépp duñu reer <clears throat> ñu jële ci Abu Zarin radiyallahu anhu mu ne qaala xarajtu laylatan min al-layaali fa izaa rasulullahi sallallahu alayhi fa ja'altu amshi fi dhilli al waltafata fa ra'aani fa qaala man haada fa qultu abu dar muttafaqun alayhi abu dar nee na dafa masa a génn génn génn guddi ci guddi ya mu gis yonent bi di dox moom dong ànd nee ma ànd ak moom ci leeraayu weer wi neena mu gestu gis ma daal ne ma kii kana mën na ko Abu Zar xam nga léeg-léeg dégg ngeen nettali bi ñu ciy nettali gaa ya amoon gan nga te bu xale bi ñu ne ko kii kana mu ne ko mana waaw tabarkàlla ba yëf yëf fa mujj kii kana kon dangay ngay jaar ci saw waaye mana mukk jële ci Ummu Haani radiyallahu anha mu ne ataytu nabia sallallahu alayhi wa wa huwa yaxtasil wa fatimatu tasturu fa qaala man haadihi fa qultu ana ummu haani waaw nee dafa ñëw kër yonent bi fekk ma ngay sangu yonent bi ne koo kana mu ne ko man la ummu haani foofu mbokk yi bind bu am solo la koo kana nga ne mana wala am na ñoo xam ne sax boo ne kookaan la ñu mer ne xamuloo kan la déedéet kookaan nga ne xamoo sama baat waaw bu dee ci téléphone léeg-léeg ci woote téléphone bi day daal di ne kookana déedéet moom daa war a nuyoo rek waaye ne téléphone tay ne kana yow ki ngay woo moo la war a laaj yow la kan waaye yow mi koy woo doo ko laaj yow la kan ginnaaw yaa composé bul composé ba noppi daal ne koo kana déedéet yow da ngay nuyoo rek ki nga woo xëy na moo war a laaj yow la kan wala yow sax nga ne diw laa soxla woon ginaaw bi nga nuyoo ba noppi loolu ci teggin yi la bokk ci teggin yi téléphoné waaw jële ci jaabir radiyallahu anhu mu ne ataytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa daqaqtu al baab fa ana fa qaala ana ana nee na dafa ñëw fëgg buntu kër yonent bi mu ne kooka la mu ne ko mana yonent bi ne ko mana mana ka annahu mel ni koo xam ne kii bëggul ku koy wax mana mbokk yi teg leen seen baaraam foofu doxante dox daje ëllëg insha allah ci kàttanu sunu borom tabaraka wa tuuti ñu li nga xam ne moo teg ci jotaay bi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu